wal minna ñu jàll bi ci tegu xadiis bii nii gisoon nañu ko waxoon nañ ko fi waaye nañ ñëw diñ ko fàttaleku ya vay insha allahu taala wana al imam al hafiz an-Nawawi waan Iyaas ibn Abdillah ibn Abi Dubaab radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tadribuu imaa'a Allah fajaa'a Umar radiyallahu anhu ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala za'irna an-nisaa'u ala azwaajihin faraxxasa fi darbihinna fa ataafa bi aali rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallama nisaa'un kasiir yashkuuna azwaajahun faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laqad taafa bi aali bayti muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nisaa'un kasiirun yashkuuna azwaajahun laysa ulaa'ika bi khiyaarikum rawaahu abu daawud bi isnaadin saxiix qawluhu dha'ir huwa bi daalin mu'jamatin maftuuxa summa hamzatin maksuratin summa ra'in sakinatin summa nun ay ijtara qawluhu ataaf ay ahaat kon al-imaam al-haafidu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'aala mu ne kon hadis numéro deux cent soixante-dix-neuf ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne waan na Iyaas ibn Abdillah mu wax bii mu ngi koy jële ci Iyaas ibn Abdillah ibn Abi Zubaab radiyallahu ta'ala anhu euh, dina ñëw ci moom est-ce que est que saxaaba loolu ak wute la de ci biir boroom xam-xam yi lool insha allahu taala dinañ ci ñëw léegi annahu qaala mu ne qaala nee na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam la tadribu ima allah bu leen dóor jigéenu yàlla yi mooy jaamu yàlla yu jigéen bu leen leen dóor mooy jigéen ñi waaw léegi bi mu waxee lool waaw léegi mu def ak diir ab ab ab ab taaj fi fa jaa Umar sayyidina Umar nag radiyallahu anhu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ila rasulillahi ñëw ci ndawal yàlla sallallahu alayhi ne ko fa qaala mais da ir na nisaa'u ah mooy yonent bi alayhi salaam ah jigéen ñi da ir na al imaamu Nawawi mu ne qawluhu da ir na wax jooju nga dégg da ir na huwa bi zaalin mu'jamatin maftuuha mooy zaal la boo xam ne mooy daal bu am tomb zaal boo xam ne day am tomb maftuuha za nga wax bul wax zu bul wax ji mu ne summa ginnaaw gi hamza mooy hamza boo xam ne maksuura za i i i bul wax u bul wax a za i ah maksuura. buñ maas ci suuf xafd summa raa in ginnaaw gi ab raa na boo xam da nga koy sukun summa nun ginnaaw gi nun ñëw za'ir na mu ne ay ay liñ ci du mooy ijtara na mooy ñeme nañu léegi nag waaw léegi am nañu fit bañ déggee daal nga ne bu leen laal bu leen <laughs> bu leen dóor jaamu yàlla jigéen ñi ba léegi jaamu yàlla yu jigéen yi daa leen a may fit nag mooy respecté seen ñu bari ci ñoom ah en tout cas lenn ci ñoom respecté tuñ seen seen boroom kër yi nag ah yonent bi alayhi salaam nag waaw seen seen dikko yi ñaaw na léegi te ñeme nañu waaw <laughs> léegi ala azwaajihinna ci seen daal ñu ngi yuqamte ko ci moom fa raxasa ah, bi saasaam permettre leen nag <laughs> ah waaw kon bu dee loolu la fa raxasa fii darbihinna waaw ne boobu bu dee pour corriger leen. ah ngeen taw leen waaw kon def leen <laughs> voilà fa ataafa léegi nag bi lool xewee gars tamit xam naa tàmbale ñoom fa am bu xaw a kii rek <laughs> ñu daal di lay caw kay daal di lay duma <laughs> fa ataafa bi ali rasulillah sallallahu alayhi mu dal di eh, wër moom la naan axaata mooy ñu dem fa di fa dem waaw ño pour rek dañuy ñëw di wër kër gi noonu non moo ñuy baagante di dem sa ñoom bi aali ci waa këru rasulillah ñooñ mooy soxnaam yi waaw ci soxnaam yi duñu lu ñoon ñëw ndax dañu amoon kersa ci yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax bari na jigéen ñoom dañuy ñëw di laaj euh, jaar ci soxnaam yi euh, léegi nag comme yu mel nii ñu ñëw ci kër yonent bi alayhi salaatu salaam si soxnaam yi nag di fa ñëw di jàmbat waaw moom laa di aali waa kër rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ay jigéen kasiir yu bari lu leen fa indi yaskuuna ñu ngay shikaaya ñu ngay nekk ñoo xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy jàmbat azwaajahunna seen jëkkër yi waaw moom daal seen jëkkër yi yi ku kii rek lu ñu kii dépassé bu limite bu ndaw ñu duur ñu duur ñu dem di jàmbat ci waa kër soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ah soxnaam yërë yërëyal ko <laughs> léegi nag fa qaala yonent bi mu ne rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi ataafa bi ali muhammadin sallallahu ah ñëw na de ci waa kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di fi baagante ni ay jigéen kasiirun yu bari yashkuuna seen xaal nag bañ fa ñëwee lenn la dañ doon azwaajahunna seen seen borom kër yi suñu waro yonent baay saat saam nag ne ñooñu nag laysa ulaa'ika bi xiyaarikum ñooñee jëkkër yooyee seen soxna seen soxna yi di jàmbat ñooñee ñoom nekkuñ ñi gën ci ñoom ñi ñi gën ci yéen voilà ñooñee nekkuñ ci ñi gën ci yéen kon nag mu ngi noonu mu ne rawahu hadis bi soloo na ko al imam abu dawud muy al imam abu dawud bi isnaadin ci sanad boo xam ne ah, sahih bu wér la léegi li ci suuf Zahir naag ataafaloo gis nañ ko léegi est-ce que moom dong nga ko Abu Dawud moom kese moo ko solo waaye al imaamu ci waa kutubu sitta al imaam Maaja al Qazwini rahmatullahi alayhi moom itam daal dina koy solo kon al imaamu eh, Ibn Maaja eh, al taala mu ngi ci kitaabu nikah baabun fi darbi nisaa mu ne haddasanaa Ahmad ibn Abi Khalaf wa Ahmad ibn Amr ibn Sarh mu ne Ahmad ibn ñaari sëriñam Ahmad ibn Khalaf muy Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Khalaf al-Baghdadi rahimahullah wa Ahmad ibn Amr ibn Sarh muy Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi Abu Tahir mooy Abu Tahir moom ni imaam Muslim moo ëpp lu muy jëlee ci moom voilà moom Abu Tahir lu bal naar Abu Tahir muy Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Sar al-Qurashi qaala mu ne ñoom ñaar ñu ne haddathana nettali nañu Sufyan mooy Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali rahimahullah Abu Muhammad al-Makki rahimahullah an az-Zuhri moo ko jëlee ci Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab muy Abu Bakr az-Zuhri rahimahullah an Abdillah ibn Abdillah moo ko jëlee ci doomu Mawlana ibn Umar Abdallah di doomi Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi Abu Abdirrahman mu ne loolu kii nii xaar kanta sama beneen sëriñ bi Ahmad ibn Khalaf lii la wax mooy imaamu Zuhri ci Abdallah ibn Abdallah ibn Umar la ko jële kanta sama beneen sëriñ bi Abu Tahir ibn Sarh mu ne qaala ibn Sarh kanta Ubaydillah ibn Abdillah mooy frère kële ndax imam Abdallah ibn Umar dafa am doom ju tudd Abdallah comme moom ibn abdillah ibn Umar am beneen doom boo xam ne Ubaydillah ibn abdillah ibn Umar léegi sëriñam imaamu Zuhri sëriñ kii imaam Abu Dawud Ahmad ibn Abi Khalaf moom dana imaam Zuhri ci Abdallah ibn abdillah la ko jële ibn Umar kanta beneen sëriñam bi Ahmad ibn Amr ibn Sarh di Abu Tahiri moom mu ne Ubaydillah mu ne imaam Zuhri ci Ubaydillah ibn abdillah ibn Umar la ko jële léegi mais ñoom ñaar ay siqaat lañu voilà ñoom ñaar ñépp mu kii mooy Abu Bakr kële Abu Abdurrahman Ubaydillah mooy Abu Bakr kële Abu Abdullah ibn Abdullah mooy Abu Abdurrahman comme baayam noonu lañ koy dakkantale radiyallahu anhuma ñoom ñëpp mooy loo tax amoo problème ñoom ñaar ñëpp ay siqaat lañ ñu wóor lañ ñaari doomu Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anil jami' an Iyaas ibn Abdillah ibn Abi Zubaab moo ko jëlee ci Iyaas ibn Abdillah ibn Abi Zubaab Iyaas ibn Abdillah ibn Abi Zubaab ad-Dawsi moom mii <laughs> ah ah mu ne qaala laa mu ne eh, qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam laa tadribuu imaa Allah fa jaa'a Umaru ilaa rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala dha'irna an-nisaa'u alaa azwaajihinna fa rakhkhasa fii darbihinna fa ataafa bi ali rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nisa nisaa'un kasiir yashkuuna azwaajahunna fa qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam laqad taafa bi ali muhammadin nisaa'un kasiir yashkuuna azwaajahunna laysa ulaa'ika bi xiyaarikum. Eh, sànni bii nii Iyaas ibn Abi Dibaab boroom xam-xam yi dañoo wuute ci est-ce que saxaaba la wala déet ku mel ni. al imaamul Buxaari rahimahullah na ko noonu al imaamu Ahmad eh, dañoo jàpp ne ñoom xamaluñ dañu ne xamañu comme imaamul Buxaari ci taarix bi mu ne moom xamaluñu ne Iyaas mii que ne moom am na ak darajaay saxaaba nekkoon na saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam voilà na ko ni mu al imaamul Buxaari yo imaamu Ahmad rahimahullahu taala moom tamit lu mel noonu la waaw. lu mel noonu la imaam Ahmad wax moom dafa dogu comme ne al imaam al haafis ibn Hajar wax ci at-Tahdhib mu ne jazama Ahmad ibn Hanbal wal Bukhari wa ibn Hibban bi anna la suhbata la waaw mu ne ki nga xamante ne mooy al imaamu Ahmad dafa dogu ak al imaamu Bukhari ak al imaamu ibn ibn Hibban rahmatullah alayhim këne moom mii amul genn darajaay sahaaba waaw moo tax kanta ki nga xamante ne kanta al imaamu loolu la ñooñu wax al imaamu ibn Hibbaan eh, da koo boole ci ñi nga xamante ne nii mooy ci eh, eh, taabi'iin yi am na foo am na ne moom ci taabi'iin yi la ba pare tuddaat ko nag ci saxaaba yi waaw kanta al imaamu al haafid mu ne war raajihu soxbatu kanta li nga xam ne ci at-tahdiib li nga xam ne mooy li gën a li gën a dëgër mooy ne ab saxaaba la te am na dara yaay saxaaba te léegi loolu la al imaam al xaafiz wax foofu <clears throat> ci taqribu tahdib foofu mu ne muxtalafun fi soxbati dañoo wute ci nekk saxaabaam kanta al imaamu kii euh, ibnu abi hatim rahimahullahu taala mu ne iyaas ibnu abdillah ibnu abi zubaab dawsi mooy ci mook imaam abu hurayra ñoo bokk ñoom ci waa dawsu lañ bokkoon madani itam Madina la ko la la nekkoon la lahu soxba am na ak ak ak ak àndandoo mu ne man ibn abi Hatim de sami'tu abi wa aba Zur'ata yaqulaani rahmatullah alayhima zalika mu ne dégg naa sama baay Abu Hatim ar-Razi ah ak ki nga xam ne mooy Abu Zur'a ar-Razi ñaari ponkal yu mag yooyu ñoom ñaan ñépp ñu ne ñoom dégg naa leen man <laughs> sama baay Abu Zur'a ar-Razi yàlla ñi rahmatullah maa ñu ne kii saxaaba la ñu ne am na darajaay saxaaba kon gis nga wuute gi nga xam ne mooy ci biir saxaaba yi ci biir euh, borom xam-xam yi est ce que am na darajaay saxaaba moom Iyaas ibn Abdillah ibn Abi Zubaab am la al imaamu Ahmad taalibim imaamul Buxaari ak ñooñ dañoo jàpp ne déedéet moom xamaluñ ko du du dañoo dogu ko ne déedéet moom du saxaaba gàntaa ñoom al imaam. Euh, Abu Hatim ak ki nga xam ne mooy ñëw Abu Zur'a al imaam al al-Hafiz bu ne dañoo wute ci li euh, ko waxee ci Taqrib at-Tahdhib te at-Tahdhib da foofu moom non non kii ar-rajihu bi mu wax yu mu wute yi da ne li gën a dëgër mooy ne si saxaaba la woon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon moom moo ne yonent bi saa saam nee na laa tadribu ima Allah waaw kon loolu yonent bi saa saam dafa tere kon. ci xadis bi ñu gis ñuy dóor euh, euh, euh, ñi nga xam ne ñooy jaamu yàlla yu jigéen ñi loolu léegi nag bi nga xamante ne loolu la ame <laughs> loolu nag jigéen ñi daal bi ñu ko yëgee nag ah ñu commencé ñu am ci ñoom ñoo xam ne ah léegi dañoo commencé ñeme waaw yenn yu leen seen jigéen ñi jëkkër yi kii daal ñu bañ leen a topp ci yenn yi waaw ba indi nag. moo tax Seydina Omar nag radiyallahu anhu ñëw ci ren ci ma lay saab loolu dañ ci jàng ne ah euh, aayul mooy aayul que bu dee nit ki daa jàpp ne bu dee ne nit ki daa jàpp ne walla moom ah sëriñ bi de lii la waxoon ñu def waaye bi ñu ko defee gis na ne ah ci expérience am gis na ne ah la waxoon de amaana indi na loo xam ne ba mu naan def lee nit loolu du taxu ko ci woon a jóg nga ñëw. questionné waat ko loolu Seydina Omar wax loolu la def mu ñëw yonent waaye saa saam ko ah zairna an nisaa wala ala azwaajina mooy zairatin nisaa voilà loolu mooy lughatu li <laughs> borom xam-xam yi day di wax akalunil baraghis <coughs> voilà au nga ne akalatni <coughs> nga ne akaluni al mooy <coughs> zairna an nisaa waaw mooy zairatin nisaa mooy daal daal dinañuy kii de waaw. am nañu ñeme nañ te noot nañu léegi daal moom seen boroom kër yi lu ñu leen wax bu ñu leen waxee benn nañu wax leen fukk ak yooyu ah bari na ci ñoom de bañ déggee ba léegi nga ne bu ñu leen leen dóor bu ñu leen leen def dara de waaw léegi nag ah Seydina Omar ñëw wax loolu yonent bi alayhi salaam <coughs> léegi bi mu waxee loolu yonent bi alayhi salaam tamit fa raxasa fii darbihinna mu joxe euh, ruxsa mooy permission. lii moo tax ku mel ni eh, ci Shafi'i rahmatullah alayhi am na sax ñoom dañ naan lii mooy seen mazhab que ne bi moom loolu dañ koo folle waaw parce que lii le fait que <coughs> eh, hadis bi ñu ci jotaay bee mu ne wala tadribil wajha hein te bu leen li nga xamante ne al wajha wala tuqabbih loolu day tere te waxoon nañ ko foofu day tere kon dóor waaw loolu mooy mujj ko waaw voilà léegi loolu benn wax la <coughs> kon bi nga xamante ne nii am na gaa yi ñëw <laughs> ah mooy yonent bi alayhi salaatu salaam te lu ñuy joxe ruxsa mooy loo xam ne lu ñu tere woon la moo tax yonent comme que yonent bi alayhi salaatu salaam dafa tere woon ne bu leen leen dóor lool mooy tere gi te tamit dañ ciy xame ne kon an yu yaqtadi al-wujub yaqtadi al-wujub mooy bu ñu teree day wane ne loolu at-tahrim que ne lii daa xaraama def te tere nañ leen ko ndax bi ñu leen ko waxee lañ ko ba la tadribu ima allahi lañ ko ba ci saase neewuñu Euh, bon nañ bon xam naa yonent bi alayhi salaatu salaam tereem gi de lu ñu sible wala dañu boo jublu ci te euh, ne na arrêté non dañ koo defe noonu ba tax ñenn ñi nga xamante ni nii nag mooy lenn ci soxna yi ah ñoom ñu commencé nag euh, di yëppante ko nag ci seen boroom kër yi <laughs> léegi Seydina Umar radiyallahu anhu ñëw nekk porte-parole ah en tout cas bi gisee loolu wax yonent bi alayhi salaatu salaam affaire boobu yonent bi alayhi salaatu salaam nag waaw. waaw ndax loolu mooy ruxsa waaw mooy loo xam ne azima day am ñu teg teg lii après bu xawee kii euh, am ay jafe-jafe wala yooyu ñu daal di permettre ne la waa lii permettre nañ la ko kon taraxasa mu permettre fii darbihin na ci ah kur kur corriger ci ay taw waaw <laughs> léegi nag biñ ko defee nga gis ñooñu tamit daal di <laughs> ñoom itam jël yar yi xam naa ak ak yooyu rek fa apaafa léegi nag bi bi bi ñu defee lool nag ah jigéen ñi gis ne saa yi ñoom liberté gañ leen mayoon mooy di di di di def lu leen kii lu la ne bon lu leen xaw a neex dara du leen ci fekk ñenn ña ko woon def ñu gis ne léegi moom yëg nañ ne léegi moom permettre nañ seen boroom kër yi <laughs> léegi nag ñu leen di ñu leen di duma buñ defee lu dul noonu léegi nag gaa yi nag ñëw famille nag def ay délégation ñuy ñëw mais ñëwuñ ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci waa kër yonent bi alayhi salaatu salaam loolu dañ cee xame ne aalu yonent bi alayhi salaatu salaam soxnaam yi ci lañ comme li euh, Seydina hadis ne sax imam Muslim moo nettali woon keroog euh, xutbatu euh, Ghadir Xum waaye radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la saxaaba bi ñëw laaj ne ko mais est-ce que yonent bi alayhi ci aalu aalom la ñu ne waaw ci lañu waaye eh, ñi muy gën wax mooy alu eh, ali ak abbas ak ay aqil ak yu mel noonu waaw loolu lii yonent way sa saam ci boppam moo ko waxal boppam ne te sa aaya boobale ci aaya ahzab bi ñoom la doon waxal waaw ñoom la mooy ci seeni mbir la doon wax ba indi lool eh, di wax ci li nga xam ne mooy xorma gi nga xamante ni moom la waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam am ndax borom bi li mu bëgg mooy euh, daal di leen setal waaw daal di leen setal euh, daal di leen ñoŋal daal di def innama yuridu llahu li yutahhirakum euh, ahlal bayt ah bim naan innama yuridu llahu li yuzhiba ankum ar-rijsa moo jiit wala li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wala wa yutahhirakum tatheera borom bi li mu bëgg dëgg dëgg dëgg aaya yooyu ci aaya de aaya boobu ci boppam daa ko ma waqarna fii buyutikunna wala tabarrujna wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil uulaa wa aqimna as-salaata wa aatina zakaata wa ati'na allaha wa rasuulahu innamaa yuriidu allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathiira nga gis ne ci ñoom la doon wax kon fii yonent bi alei saatu salaam ne laqad ataafa mu ne fa gaa yi wër <laughs> bi aali rasulillahi sallallahu waa këram mooy soxnaam yu tedd yu sell yi te tedd ah, ah, ah ñu ñëw nag di di di di di di di jàmbat ñëw di jàmbat nag ci waa kër yonent bi alei saatu salaam soxnaam yi daal temps yi moom seen boroom kër yi moom duñ leen mayati dara waaw du muy daal moom metti na moom léegi nag yonent bay saa saa ñu yëgal ko ko loolu it daa am solo mooy boo neeg ñoo xamante ne koo xam ne sëriñ la wala yow sa boroom kër wala yow sa baay wala yooyu jàngalekat la boroom xam-xam la yéen da a war a nekk relais yi nga xam ne yéen a koy jottalil ndax du ñépp ñooy mën a am accès ci moom facilement même bu dee ne moom tëjalul boppam ñenn mais ñenn ñi dañu am kersa ñëw directement di wax ak moom yéen nag. bu ñu ñëwee wax leen ko yéen a war a amum xel du ngeen ko dencal seen bopp da nga ko koy wax waaw même bu dee boo léeg-léeg même boo soxlawul tudd tur man nga ne daal am na de kuy wax naan lii ak lii wala di jàmbat li bu ko defee moom mu leeral ci loolu ñi nga xamante ne ñooy taalibe yi nga xam ne ñooy boroom këru soxna yoo yële ak tamit même bu dee du mu leeral leen masala boobu wala loolu mbir moomale li nga xamante ne moo ciy àtte bi yàlla moo ci atta bi yonentam alayhi salatu wasalaam lool moo tax soxnaam yi dañ koo yëgal yonent bi alayhi salatu wasalaam voilà mooy foo nga nekk relais di ko jàppale ci boor boobu ndax yépp du ñépp mën a ñëw di wax ci ak moom directement voilà loolu day am voilà moo tax euh, laajte ci xam-xam waxoon nañ la ci jotaay bee weesu ñaar ñi boroom xam-xam yi di wax naan ñoom duñu xam dara mooy bul miise ci ñoom kuy rëy rëylu ak koo xamante ne nee na daa ruusalaaj ñooñu duñu xam léegi yow boo nee man ah man diw nag ko que man manuma dem ci moom directement di wax ak moom mais bari na utal relais comme ni Seydina Ali ibn Abi Talib defoon radiyallahu anhu bi nga xam ne ci lay gis mazi lu bari mu ne damaa sangoo sangu ba sama xar dama digg ginnaaw gi di waaj a xar tellement sangu yu bari saa bu ma gisee mag yu rek mooy liquide séminal liquide bu boobu di génn booy am bànneex ci wàllu sëy loolu moo xam day toog di ko yëg saa bu ko kiiwee mu jàpp ne daa war a sangu di sangu nee na ba sama ginnaaw gi digg ginnaaw gi mel ne luy waaj a xar nee na nag bon fa amartul miqdaada ma yónni al miqdaad yebal al miqdaad sama mbokku taalibe al miqdaad ibn al aswad ñu am la woon aswad mooy ki nga xam ne moo ko kii woon quoi ci waa Quraysh moo yor moo doon njaati jëm al al miqdaad ibn amr wala ibn al aswad mu dem beneen bi ammaar beneen bi ñeneen ñoo xamante ne nii ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj ko masala boobu ki nga xamante ne day gis euh, magi lu bari di sangu saa su ne yeneen waaye saa saa am ne déedéet kooku du sangu waaw du sangu day raxas loolu day raxas waaye loolu du sangu du waral sangu mooy loolu lan moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib nee na li makaanati natihi indi li tax doon moo ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam di ko ma directement masala boobu ak ni ko ci neewoon waaw mais nee na man loolu manu damaa amoon ñaaru barrière pour laaj ko ko mais lu tax parce que mooy fi mu ma doomam ju jigéen toll mooy lan mooy doomu jigéenu yonent bay sa doom bu jigéen yonent bay sa sa muy sëratu Fatima mooy boroom mooy soxnaam loolu tax ma yonent bay moom mu dem di wax ak moom ci yooyu mu am ci kersa daal mais toogul ne dama am kersa toog dafa yónni kenn mu laajal ko moom mu fekk mbir mi toog di déglu ah, léegi yonent bay sa sa tontu ñépp jële mooy loolu daa man a nekk wala nga bind bu dee léegi wala wala euh, lettre anonyme waaw nga bind ko adressé ko mais defoo benn tour benn kii benn adresse bu ko gisee léegi mu tontu ci wala boog ci mas dañoo toog koo xam dañuy jàngale day jàngale alhamdulilah ñépp toog mais bu dee dañuy bind question yi nga bind ko de toute façon ñi nga gis ñu bari bind yow bindee ci biir boo bindee kenn du xam ne yow bii sa question la wala looloo loolu waaw waa ji lay taxaw jël mbir mi liir yaa fadilat al imam waaw ne eh, eh, eh, huna ki wala huna asila ah, yoo xam ne moom lañ la kii léegi bu njëkk bi mooy lii doon sàkku ayyadakumullah wa hafizakum bu ngeen ma ne ci tontu insha allahu taala mu kii bu ko defee yow sax daaje gi ci biir te amul anonymisé mooy defuñu ko partout naan diw ak diw déedéet moo tax yooyu yëpp dafa am solo moo tax ñii da ngay nekk relais boo xam ne ci wàllu xam-xam bul ne rek man aw ma xam man nga see jouer voilà moo tax ñii wax ko soxnaam yi wax ko yonent bi alayhi salaam léegi ñu ko waxee loolu nag yonent bi alayhi salaam lu mu def yonent bi alayhi salaam nag loolu yow it jàngalekat bi ñu la ko waxee waroo toog téye ko secret toog ndax ñooñu ñëwuñu di ko jàmbat say boroom kër ñi nga xam ne ñoo la gën a di leen ko wax bañ koy dégg ñoom. ngir rek yaw boo ko yëgee nga noppi ci déedéet dañoo bëgg am solution boo xam ne yow gaar nañu ñoo xam ne ah dañ ne buñ ko leen ko waxee na ñoom dinañ ko ko wax yow it waroo koo téye secret noonu da nga cee war a àddu bu jaree loo xam ne publiquement nga ciy wax nga wax ci saa nga noome ay tur comme ni yonent bi ay saa saam bi nga xam ne ci lañ ko ko wax mu daal di wax mu ne laqad ataafa bi ali bayti muhammadin nisaa'un kasiir yashkuuna na mu ne wër na de ñëw na di baagante ci waa kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay jigéen kasiirun yu bari yashkuuna ñu ngay shikaaya nag di jàmbat azwaajahunna seen seen jëkkër yi ca euh, duma yi ñeen di duma nag waaw loolu moom am na yëg naa ko te nit ñeen koy def loolu dañ ciy xamal ni nit ki di wax di wax di tudd boppam euh, comme euh, ngay wax di conjuguer sa bopp comme si au troisième à la troisième <laughs> loolu mën naa nekk yonent bari saa saam boppam lay waxal neewul laqad ataafa ah laqad ataafa bi aali waxul ne wër na ñëw na ci sama euh, waa kër dena bi bi aali bayti muhammadin comme si moom du moom bopp te boppam lay wax mooy man nga ne waaw laqad ataafa bi aali bayti fàllu lu mel noonu mel ni alors que man maay wax <laughs> voilà loolu dara new ci kenn du ne wa sëgal <laughs> saa mu conjugué boppam comme si waxul ak boppam <laughs> si loolu sunna la voilà boo ko defee roy ci yonente bi saa saam xalaqat ahsanta sun'a yow rafetal nga jëf voilà ta borom bi dina la fay ci loolu lépp dafa am solo waaw <laughs> ma ne kon obligé woo rek fu nekk nga naan i i i mooy nisba googu di di di yóbbu mbir yi sa bopp bayti yi bayti yi voilà kii amal yi sama kii sa yaaret yi man nga ne ah ñu ne mais ku oto bee xanaa oto be de muudoo ko moom te eh, yow yaay muudukat <laughs> loolu man naa ne <laughs> <laughs> léegi kon nag mu ne ñu ngay ñuy sikaaya loolu dañuy xam ne mooy eh, aayul nit eh, bu amee loo xam ne daal lu muy jàmbat la ci wàllu këram Euh, mariage am mu def ko koo xamante ni xam na ne ko man na ci dara comme yonent bi alei saatu salaam li nga xam ne moom moo moo moo jiite woon ñëpp di jàngal ñëpp di yar ñëpp koo xam ne moom dina mën a régler affaire boobu te na ci man dara yonent bi loolu lu am solo la li mu am moom mooy ku ku ku yëngu nga wax ko alors que gars yi dañ lay xamante te duñ la defal tous dañuy siiwal sa affaire far bim laa tasal sa affaire sax yàqal la ko loolu moom ñooñu moom taxul ñuy wax parce que ñooñu moom euh, ils ne sont pas dignes de léegi euh, kii léegi yonent bi alayhi salaam bi mu waxee lool nag ne loolu yëg naa ko que mu ngi am am na ci yéen ñoo xam ne ñëw nañ bi jàmbat seen boroom kër yi di ñëw ci sama soxna yi di leen ko wax waaw léegi nag mu ne laysa ulaayka bi xiyaarikum gaa yoo yee di def loolee mooy seen jëkkër yoo yële nekkul ci ñi nga xam ne ñoo gën ci ñeen waaw waaw <laughs> waaw waaw léegi su léegi nag lii xam nga sànq maa ngi laan Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoo dañoo jàpp ne euh, en tout cas ñu bari ci ñoom que lii day wane ne dóor bi moom dañ koo tere quoi finalement tere nañ ko parce que lii lépp yonent bay saa sam da ñaawul te tamit li nga xam ne day wane ne yow bokk ci yu gën te bee ñu gisoon sànq bi nga wax sànq wala tadribil wajha wala tuqabbih sauf que borom xarfa sunna rahmatullah alayhi dane euh, ah, euh, hadith bi dañ ci bokk na ci fiqh luñ ciy jàng que ne caw ñi nga xam ne ñooy soxna yi féttéerlu euh, euh, euh, ci yoo xam ne àqu àqu waa ji la ñuy piétiner ak tamit faale wuñ ko di ko di ko di ko di ko manque de respect di koy wax wax yu ñaaw di ko lor ci ay jaram ak yaayam ak ay yu mel noonu yëpp ak këram ak yooyu yëpp kooku loolu mën naa ne lu dagal la sauf que liñ tere mooy liñ waxoon fee ci xadiisu bi nga xam ne moom lañ gisoon mooy xadisu Iyaas ibn Abdillah eh, non kii maanaam xadisu Iyaas mooy xadisu kii bi nu mu tudd eh, eh, Amr ibn al-Ahwas al-Jumashi bi mu ne mooy bi mu naan darban wadribuhunna darban ghayra mubarrih ñu ne lii day wane ne loolu lu dagan la ba mu des duur boo xamante ne nii ci point sensible wala loo xam ne day gaañ loolu mën naa ne loolu wax la moom loolu la wax am nag ñoo xamante ne nii dañu ne lii nii nii lenn la waaw eh, parce que ñii dañ ne lii day mooy eh, lii nii aaya ba aaya bi nga doon wax wayn xëftun um, um, uh, uh, mooy liñ gisoon wadribuhunna wa'iduhunna wadribuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna ñu ne loolu lii rek la topp mooy yonent bi alayhi salaam da tere woon lii moo tax mu ne woon la tadribu ima allah waaw kër yonent bay saa salaam da tere woon laata aaya bi wàcc léegi nag bi nga xam ne ci leen féttérlu yonent bay saa salaam daal di ciy permettre aaya bi ñëw dëppook moom bi nga xam ne nag gaa yi ci lañu jëkkër yi ba jéggi dayo ci dóor di leen doon dóor yonent bay saa salaam nag daal di xabaare nag ne ne lool bu dee même bu dee ne lu dagan la ci bu dee ne daa ñaawe ndaw si day ñaawe jëme ci ay jikko yu ñaaw jëme ci borom kër gi waaye nag ngar daajoo loolee tey muñ ci li nga xam ne mooy seen dikk yoo xamante ne yu demewul noonu yi te bàyyi dóor bi loolu moo gën te moo gën foofu te lu mel nii moom lañ jële ci al imam ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala kon yeneen bay saa saam xamal nañu ne waxoon nañ la yooyu ay panel la boo xam ne de façon boo xam ne bii du jariñ jarul nga koy essayer voilà yow yaa nekk naan wala man Europe gi wala wala yi yi man moon bu kiiwee fa gon dañ ne wadri bu woon na nga boo ko defee di nga xam <laughs> te loolu boo boobaa di nga xam mooy da mooy yow la ngay def da mooy ab kii la boo xamante ne nii day day indi day gën a indi jàngoro voilà mooy nee ngir remède la boo xamante ne nii day gën a indi li nga xam ne mooy jàngoro xam nga ne moos loolu moom jariñul kon loolu xam nga ne jariñul dara waaw loolu moom dara lu jariñ voilà mooy bépp boo xam ne li ñu foofoon rek dañuy gis hadiisu hadiis bi ñu wax sànq boo fi xamee ne lii moom jariñul jarul nga ko voilà mooy lii yonent bi sallallahu doon def comme li Sayyiduna Aisha mas du dóor kenn du xale du mag du kenn du jigéen du kenn mas daam waaw te euh, euh, mu ne loolu nag di yenu tey muñ loolu nag mooy li nga xam ne mooy li gën te moo li gën a mat te loolu ñi mel noonu nag mooy ñi gën ci yéen mooy ñooñu ah loolu mooy li gën moo tax ah, mu wax fële moo tax xadiis biñ génn sànq muy wax ne ñi nga xam ne ñoo gën ah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xuluqan waaw wa xiyaarukum xiyaarukum li nisaa'ihim waaw te moom kii dóor soxnaam moom kooku moom nekkul ci xiyaar gi moom boobu xaaju la bokk boo ra yonent bay saa saam ne laysa bi xiyaar laysa ulaa'ika bi xiyaarukum ñooñee bokkuñ ci ñu gën ci yéen te nag l'islam day woote vers la vers l'excellence voilà mooy yéen fexe leen bokk ci ñi xamante ne ñoo ñi gën waaw wa qul li ibadi yaqulu allati waxal sama jaam yi ñuy wax la gën rafet nag ca wax ja naka ci jëf yi na gën rafet moo tax loolu moom euh, du loo xamante ne nii option la boo xam ne nit ñi dañ koy privilégier yooyu waxoon nañ la loolu nag ku nekk yaay xool ndax dina jariñam du jariñ bu dee ne lor daa ëpp jarul nga koy essayer wallahu taala alam kon ñooñu moom képp kuy yi sox na woo xamal ne ñooñu laysa ulaayika fi xiyaarikum ñooñee nekkul ñi nga xamante ne ñoo gën ci yéen kon ndénkaane gaangoog mooy la mooy kon muñ leen waaw <laughs> mooy muñ leen te di ngaar daajjoo la nga xamante ne mooy yu metti yi ngay jóge ci moom te yàlla tax borom bi yëkkati la ay daraja léegi al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu